أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم mbokk jullit yi te ñu suñu fukkar ñetteelu bind bi ginnaaw ba nga xamante ni jeexal nañ xaaj bu njëkk ci laxdari bi te mooy bi ajoon ci wàllu yu war ci mukallaf ak yi xaraam ci moom ak yu demee noonu tey bu doon téere tey ñu ngi commencé ci buntu làpp di wax ci ci làpp moom itam ñu ngi naan fas aju tàqale wax la fi taxaarati ci làpp ñu jàng bind beneen ba pare balaa ñu koy firi fas lun fi taxaarati ak taxaaratu xismaani taxaaratu xadasin wa taxaaratu xabasin faslun fi taxaarati ak taxaaratu qismaani taxaaratu xadasin wa taxaaratu xabasin mu ne faslun aji tàqale wax la fi taxaarati ci laab ak taxaaratu laab qismaani ñaari xaaj la taxaaratu xadasin laabu toj wa taxaaratu xabasin ak laabu sobe laab ñaari xaaj la laabu toj taa xadas mooy laabu toj taat xabasin mooy laabu sobe la mooy laabu toj laabu toj pour ñu wax la ko ci lu gën a mooy bépp laab boo xamante ni mu ngi amee si njàpp comme si njàpp dafa toj nga dem daal di jàpp wala bépp laab boo xamante ni mu ngi amee ci sangu sangu farata daf laa war yenn ci war a sangu farata après dinañ si ñëw dina ñëw ci téere bi incha allah yi waru sangu farata yooyu su fekkee daf laa dal ba sangu farata war la nga sangu farata ba léegi am nga laabu toj wala li leen ñu remplacer njàpp daf laa war wala sangu farata war la te amoo ndox nga daal dem tiim tiim boobu ngay tiim tiim boobu tamit ba léegi laabu toj la kon laabu toj bi ñu ko waxee moom mooy laab bépp laab boo xam ne mu ngi amee ci sangu ci ci njàpp walla ci sangu far wala ci sangu wala ci tiim loolu mooy loolu mooy laabu laabu toj bu dee laabu sobe laabu sobe moom mooy bépp laab boo xamante ni mu ngi amee ci nga raxas sobe ci bu takk ci sa yaram muy albadan wala wala nga raxas sobe boo xamante ni dafa takk ci sa yére wala nga raxas sobe boo xamante ni dafa takk ci ci bërëb bi ngay jullee kon bépp laab boo xam ne ngi amee ci nga raxas sobe bu takk sa yaram wala sobe bu takk sa yére wala sobe bu takk ci bërëb bi ngay jullee laab boobu nag mu leen tuddee laabu sobe kon ñaar yooyu moom mooy xaaju laab yi ñu firiwaat ko mu ñu fasun ak ci tàqale wax la fi taxaarati ci laab ak taxaaratu laab qismaani ñaari xaaj la taxaaratu xadasin laabu toj wa taxaaratu xabasin ak laabu sobe ba léegi ñu ñëw ci fu borom téere bi di waxee ni wala yasixu aljamiu illa bilmaai altaahiri almutahiri wa huwa alladi lam yataxayar lawnuhu aw tacmuhu aw raixatuhu بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم كله والوذخ والصابون والوسخ ونحوه ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم كله والوضح والصابون والوسخ ونحوه ولا يصح دوير الجميع ñoom ñëpp mu may xaaju laab yooyu ñu la waxoon noonu yooyu yëpp duñu wér illa bil maa'i taahiri ñu ci ndox bu laab al mutahhiri bi laabal lii ndox bi nga xamante ni moom mooy tax nga mën a laab laab bu wér moo xam laab boobu ci njàpp la wala ci sangu la wala ci raxas sobe bu taq sa yaram la wala raxas sobe bu taq ci sa yére la wala nga raxas sobe bu taq ci bërëb bi ngay jullee la ndox bi tax nga mën a def loolu ndox boobu moom mooy ndox bu làpp ndox boo xamante ni laab na ci jëmmi boppam ndox moo xamante ni laab na si jëmm boppam ba pare al mutahhir li ghayrihi mën naa laabal leneen ndox bu laab ba mën a laabal leneen mooy ndox boo xam ne comme ndoxu géej wala ndoxu teen wala yu mel noonu mooy ndox boo xamante ni jaxasoowul ak dara wala sax jaxasoo na ak dara waaye loolu sopp moo ko wala jaxasoo na ak dara waaye lam jaxasool moom ndox bee dëkk loo tax ba borom téere bi daan la wa huwa alladi mooy ndox bi nga xamante ni lam yataxayyar soppeekuwul lawnuhu melokaanam aw taamuhu wala cafkaam aw raa'ixatuhu walla xetam soppeekuwul bi maa yufaariquhu ci luy tàqalikoog moom xaaliban ci lu gën a bëri ndax su fekkee tey ndox mi dafa am lu ko soppi te li soppi ndox mi moom ndox mee dëkk xamante ni moom ndox mi ñoom ñaar du ñu tàqalikoo ñoo dëkk saa kon kooku ndox moom ba léegi ndox mu laab la comme ni mu la koy indee ay ay misaal loolu ci ci jeexal maa téere bi ne la indil misaalu te si jeexal maa bunt bi ne la indil misaalu loo xamante ni day soppi ndox te moog ndox ñoo dëkk mu indi la misaalu li nga xamante ni mooy soppi ndox te mook ndox dëkkuñu saa boo ko gisee ci ndox rek dañ ko cee def wala ñoom ñaar dañoo fekkante ci bërëb mu indi la misaal boobu kër zeyt comme diw diw moom ndox dëkkuñu kon diw heure boo ko gisee ci ndox rek xamal ni ndox boobu noonu dañ ko cee def wa samni ak diw ñor wa dasami ak diw ak diw ñaay ñaay moom mooy moom mooy niin niin niin wala kii ngay gis muy nekk ci kaw ndox boo xamante ni dafa dafa am diwlin wala ndox boo xamante ni dafa ànd ak soow wala ndox ànd ndox dafa am lu niin li ngay gis ci kaw loolu mooy ñaay mu dem wa desani ñaay kulli gi yëpp ndax ñaay dina am ci diw dina am ci soow yi mel noonu lépp lu niin rek moo tax mu ni kulli gi yëpp xee xeetu xeetu xeetu diwu ñaay yëpp ba léegi ñun ñëpp tamit buñ changé ndox ndox boobu noonu baaxul laab na si jëm boppam waaye mënta laabal leneen wala wadax yi ak tilimu bàyyi ma mooy tilim tilim yi nekk ci ci ay fas ak mbaam ak yu mel noonu wala ci bàyyi ma xar ak yooyu tilim tilim yi nekk ci seen karaw yi tintim yooyu ci ba léegi bu changé ndox bi du baax saabu saabuuni ak saabu saabu tamit bu changé ndox ba léegi du baax wala wasaxi ak tilimu bàyyi ma comme nit ki tilimu nit kon comme comme tey nit ki tey yara euh, tilim ci misaal da nga gis tey benn benn waaye bu sal dafa am te bu dugalee loxoom ci ndox bu génn ndox bi duy ñu bukk ndox boobu mbaaxul tamit wanax wi ak yu mel noonu ci lépp loo xamante ni mën mën mën naa taq mën naa changer ndox rek léegi ndox bi ñu xoolee ci borom téere bi dafa ni ndox boo xamante ni melokaan beeg cof ko beeg xet bi changé wul ci lu ci loo xamante ni day taxal ko moom nga si kon kon ndox bu laab ndox kon ndox mën naa jaxasoo lu lu laab waaye tamit noonu la mën a jaxasoo loo xamante ni lu am sobe la ci loolu ci leen ci leen jëlee beneen xaaju ndox boo xamante jaxasoo naag lu laab kon ndox mu jaxasoo lu laab waaye mënta laabal leneen ndax dara almutahir luy laabal loo xamante ni mën na laabal leneen dañ ciy déggee loo xamante mënta laabal leneen kon ndox boo xamante ni jaxasoo naag lu laab ba lu laab loolu changé ko ndox boobu noonu laab na laab na noonu ndox mu jaxasoo diw bu jaxasoo diw ñaar bu jaxasoo lem bu jaxasoo suukar ndox boobu noonu laab na mën nañ koo jëfandikoo ci wàllu togg. ci wàllu naan waaye kenn mënu koo jëfandikoo ci wàllu jaamu yàlla moo xam ci sangu wala ci tiim la wala ci raxas sobiti mënta nekk dayoo ak ndox boo xamante ni dafa jax soog lu sobe lu am sobe ndox bu jax soog lu am sobe ndox boobu moom laabul ti la xam dañ koy dañ koy tuur ak moom mënti toll ndox boobu noonu ndox bu jax soog bu am sobe ba sobe changé ndox boobu dañ koy dañ koy tuur kon ci loolu ci lañu xamee ne kon xaaji ndox yi comme niñ ko borom téere bi jàngalee dañuy si déggee ni kat xaaji ndox yi ñett la ndox boo xamante ni dafa laab ci jën di mën mën a laabal leneen kooku mooy mooy ndox boo xamante ni changé wul ni ñu ñëwee jaxasoo wala dara te changé wul wala sax wala sax am na lu mu jaxasoo ba mu changé waaye loolu moom ndox mi ñoo dëkk wala ñaareelu xaaj bi moom mooy ndox boo xamante ni. laab na si jëm ba mu waaye mënta laabal leneen ma ndaw am te ne dafa jax soog lu laab ba mu changé ko ko mën nañ koo jëfandikoo ci aada waaye kenn mënu koo jëfandikoo ci wàllu jaamu yàlla togoog ci wàllu ja wàllu jaamu yàlla sangoog euh, jàpp wala raxas sa bopp kon dafa jax soog am solo ndox jax am solo ba mu changé ko ndox kenn mënu koo jëfandikoo ci dara mun tuur rek moom lañ ci def kon ñu yem foofu incha allah ba beneen yoon incha allah rabbi ñu ngi ko firiwaat ba pare kon walaa yasixu du wér aljamiu ñoom ñëpp illa bilmaa i taahiri lu ci ndox bu laab almutahiri buy laabal wa huwa alladi mooy ndox bi nga xamante ni lam yataxayar soppeekuwul lawnuhu melokaanam aw taamuhu wala cafkaam aw raixatuhu wala xetam bi maa yufaariquhu ci luy tàqalikoog moom xaaliban ci lu gën a bëri ka zeyt comme diw wa samni ak diw ñor wa dasami ak diw ñaay kullihi yëpp wal wasaxi ak tilimu bàyyi ma wa saabuni ak saabu wal wasaxi ak tilimu nit wa naxwihi ak yu mel noonu bana yoon incha allah